qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdiru walaakinna akthara an-naasi laa ya'lamuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy fanweer bi ak juróom benn ginnaaw bi ñuy wax yéeféer yi nga xamante ne nii ñoom ñoo naan mooy masula yónni benn xuppaatekat lu dul nooseer ya nooskat ya te ñu jiiti réew maag yor alal jaag daraja ya ak ndoom ba tànk ya naan ñun daal ñun liñ ñiin yónni yéen ñi aleykum salaatu wassalaam dañ koo weddi ba bare naan ñun ñoo ëpp alal te ñoo ëpp doom kon nag te ñun kenn duñu mbugal daal suñu boroom nekkul wax leen yow rasuulullahi waaye yow jullit bi alayhi salaatu wa wassalaam inna dëgg-dëgg rabbi man sama boroom rasulullah sallallahu alayhi wasallama yabsutu rizq mooy ki nga xam ne mooy tàllalal wërsëg mooy yongo mooy yokkal wërsëg tàllalal daal di yaatalal wërsëg li man yashaa'u ku ko soob wa yaqdiru mooy xompal ku ko soob walakin na waaye li am ba des mooy aksara naasi li ëpp ci nit ñi laa yàlla moo ya'lamuuna xamuñu lii foog nañ ne mbir mi seeni effort bopp la seenu góor góor loo leen may li ñu am alors que du loolu de boroom bi mooy dogal ku ko soob mu yokkal la say wërsëg mu defal la yaatalal la ku mu soob nag moom lay xompal kon yéeféer yi nan lañ maa xam ne ñoom kenn du leen mbugal parce que rek ñoom ñoom ñoo ëpp alal te ñoo ëpp doom mu ne wama am waalukum yëgal leen nag ne leen wama am waalukum déet seen alal yi wala awlaadukum déet du caagante tamit leen seen doom yi ngeen am de billati ci bul yaakaar ne ñoom ñoo ñële alal yeeg doom yi ñoom ñooy yi nga xam ne tuqarribukum ñoo leen di jegale indana ci ñun borom bi zulfa ak jegeñ de déedéet amul de yéeféer lu mu bari le bari le alal lu mu bari bari le ay doom loolu na ko leer ne du lool moo koy jegeñal borom bi tabaaraka wa taala illaa ba mu des man aamana ki nga xam ne moo gëm borom bi tabaaraka wa taala wa amila saalihan tey jëf jëf yu baax ci alalam dama ko jox ci doomam yi ma ko jox moom mu ciy joxe ngir borom bi tax mooy muy jël alalam di ko dépenser comme ni ne wa anfiqu mimma razaqnaakum dépenser leen ci li nga xam ne moom laa leen jox ci li ma leen jox kooku di ko def ci kanu yu baax yi ci yoon yu baax yi yi borom di tabaaraka wa taala daganal ta farataal ko waaw kay kooku moom ki gëm yàlla tey jëf ci alalam jooju lu baax moom alalam jooju da koy ñal yàlla moom la naan illaa ba mu des man ka nga xam ne amana moo gëm yàlla wa amila saalihan muy jëf lu baax waaye doom yi mooy doom yi ki gëm yàlla teg leen ci yaru diine teg leen li borom bi xaar ci ñoom kooku moom mooy loolu muy def da koy jegeñal yàlla ndax borom bi amul dara looy def ibtigha wajhi rabbi du ci sàkku sa ki nga xamante ne la face d'Allah di ci sàkku borom bi tabaaraka wa taala lu dul ne loolu dalay jegeñal sa boroom loolu lay wax ne bu dee yéen yéeféer yi loolu moom manu leen a jegeñal ndax gëmu ngeen ma kantaa ñi ma gëm seeni alal yi ak seen doom yi nga xam ne lépp looy def ak sa doom lépp loo koy defal lépp loo koy yar ak alal joo koy jox dundal boo koy dundal nga xam ne boroom bi laa jëflanteel voilà loolu dalay jegeñal boroom bi tabaaraka wa taala mu gëm tey jëf lu baax ñoo ñooñu seeni alal ak seen doom kay da leen di jegeel boroom bi gaa yoo yële lahum ñeen na leen jazaa'u dhi'fi pay ga nga xam ne maa koy fulandi double ko bi maa amilu ca la ñu jëfoon kenn du jëf benn ma ñëw du ko fay benn dama koy duble dama koy fulandi bi maa amilu ci sababu lañ jëfoon ci lu baax fii ci kaw suuf wa hum dañoom fil xurufaati ci ka étage yu kawe ya ca néeg yu kawe ya moom la ñuy dëkke yawmal qiyaam ca àjjana ya aminuuna ñekk ñoo xam ne ci kóolute la ñuy nekk ci sécurité mu ne walladiina kantaa ñi nga xam ne yas'awna fi ayatina dañuy dox lan lépp lu borom bi gisoon nañ laaya yu mel nii lépp woo xamante ne moom la borom biy digle ñu fexe di ko tere ci kaw suuf lépp lu borom bi xaraamal ñu koy fexe di daganal ci kaw suuf na foog ne nag loolu ñoom di man nañ maa lottal man borom bi tabaaraka wa taala ulaayika gaa yoo yële fil adaabi ñoom ci kaw suuf ñu ngi ci mbugal mooy ne sax seen dund du dal même bu dee ci biti nii bari na nañ ñu bari lu ñu am waaye seen xol yi toogul moo tax euh, ñuy faat seen bopp mooy xaru yu bari nga gis boroom milliardaire am lépp mooy da ci biti nii am na lépp ci wàllu am am waaye mu rey boppam lan noo tax parce que moom ci mbugal la ne moo tax même yéeféer yi da ngay gis seen réew yi li muy am yépp am ay police bari fu lu nekk alal ji waaye kenn nekkul ci jàmm insécurité mooy gis nga campagne électorale bu jot saa bu ñu waree fal président xoolal bañ nee ba léegi gis nga lan mooy nekk thème mooy bi gën siiw bu ñuy wax mooy waaye yow ñàkk kóolute gi ci réew mi mooy loolu président bu ñëw digg na dina ko régler du ko régler ndax manu koo régler bala ñu koo régler fokk ñu gëm seen borom te loolu la ñu xamul wallahu taala alam kon mu ne woo hum te gaayooyu ñoom ñëw ñooyu yéeféri ulaay ka gaayoo yëlee fil azaabi ñu ngi ci mbugal fii ci àddina waaye waaye fil azaabi ca mbugal ma yawmal qiyam muhdaruuna fa lañ leen di teewal qul waxal inna rabbi dëgg-dëgg man sama borom yabsutu mu waxaat ko moom mooy kii tàllalal ar-rizqa wërsëg de liman yashaa'u ci ku ko soob min ibaadihi ci jaamam yi wa yaqdiru la ku ko soob ci ñoom it mu xompal la wàññi la la ngay am wa ma anfaqtum te lépp loo xam ne moom ngeen dépensé def ko ci kano yu baax yi def ko min shay'in daal di koy dépensé ci lu man di doon fa huwa moom borom bi yuxlifuhu mooy ki nga xam ne moo koy wutu mooy ku lu baax borom bi sa lu baax lool moo koy téye daal di koy nangu daal di koy furadi moom moo koy wutu de wa huwa moom borom bi xayrur raziqiina mooy ki nga xam ne moom dong mooy ki nga xamante ne moo gën ñuy wërsëgalaate te moom kese moom mooy sa wërsëgalaate mu ne wa ma yahshuruhum ci laayab ñeen fukk bi mu ne wa yawma te bés bi nga xam ne yahshuruhum lañ leen di dajale leen ñoom nit ñi jami'an mbooleem seen yaqu thumma yaqulu suñu boroom wax lil malaa'ikati keroog bi nga xam ne ci la boroom bi di dajale ñi nga xam ne nit ñépp waaye rawatina wa yawma bés bi nga xam ne yahshuruhum lay dajale yéefér yii yéeféru màkk yii nga xam ne ñenn ñi ci ñoom ak mbooleem yéefér yépp ñenn ñi ci ñoom neewoon nañ malaaka yi la ñu doon jaamu naan doom yàlla lañ wal iyaadu billah suñu boroom ne wa yawma bés bi nga xamante ni yahshuruhum laa leen di pang dajale leen yawmal qiyaam jami'an mbooleem seen ñoom yéefér yi summa ginnaaw gi yaquulu boroom bi wax lil malaa'ikati wax malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ne leen mu yéen a haa'ulaa'i iyyaakum yéen yéen gaa yee mooy yéeféer yi ma dajale fii ndax ñoom iyaakum yéen ñii kaanu nekkoon nañ ca kaw suuf ya'buduna yéen lañ doon jaamu ah lool malaaka yi suñu borom ma leen koy laaj xaalu malaaka yi wax ci tiitaange bañ déggee seen borom laaj leen lool ne subhaanaka gàcc ngaalaamaa yow subhaanaka aka yaa sori ñoom li ñuy wax anta yow de waliyuna yaay ki méngoo suñuy mbir de min duunihim wallif leen ñoom yéeféer yi bal li am ba des kaanu ñoom ñii nekkoon nañ ca kaw suuf ya'buduunal jinna jinne yi saytaane yi lañ doon jaamu de boroom di tabaaraka wa taala aksaruhum li ëpp ci ñoom yéeféer yi bihim ñoom jinne yi mu'minuuna moom lañ gëm mooy ne jinne yi saytaane yi boroom bi ñun malaaka yi waxuñ leen mukk lu wuteeg yow li nga doon wax ñoom kay jinne yi ñoo leen doon wax ne ñun ay seetu say doom gëm loo woon ba pare ñu gëm leen mooy loolu lay wax ba pare di leen jaamu ñu leen di wax loo rek saytaane yi ñoom ñoom lañ doon topp kon fal yawma suñu boroom ne tey nag laa yamliku du moom te du manal ba'dukum lenn ci ñoom mooy jinne yi duñ manal li ba'din ci ñeneen yéefér yii leen doon leen topp ca lañ leen doon nax nafaan manuñ leen a jariñ wala darran te duñu leen moomal duñ leen manal lor duñ leen mën a jariñ duñ leen mën a lor wa naqulu suñu boroom ne ñu ne li lilladina zalamu gaa yi nga xam ne ñoo doon bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi ne leen nag zuuqu yéen ci jinne duuqu mos leen adaaban naar yi mbugalum safara allati bi nga allati bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ca kaw suuf biha tukadibuuna doon ko weddi buñ si leen ko doon wax wa ida tutla alayhim suñu boroom ne wa ida tutla te bees leen jàngalee alayhim ci seen kaw aayaatuna suñu laayi alquraan yi bayyinaatin mu leer nañ xaalu ñu nga naan maa hada mu way kii di ko jàng nekkul illaa rajulun lu dul góor la goo xam ne seydinaa muhammad mi alayhi salaatu wassalaam lañuy wax quoi yuridu moom daal la goo xam ne dafa bëgg daal an yasuddakum mu dal di leen dëddale daal di leen soril wëlliif ngeen wëlliif am maa ci li nga xam ne kaana nekk na ya'budu doon ko jaamu aba'ukum seen bàyyi wa qaalu ñu naan ma hada alquraanam ji daal nekkul illaa lu ifkun loo xam ne daal aw duur la loo xam ne daal mooy demewul noonu muftaran moom moo ko sos de mooy alquran ji mooy wax la ju demewul noonu joo xam ne moo ko sos moom alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah mu ne wa qaala alladina kafaru mu ne gaa yi nga xam ne ñooy weddi yàlla wax lil xaq ci alquran ji ci wax yu bii dëgg gi la alquraan jii waaye yonent bii di dëgg bim leen lammaa jaahum bim leen dikkalee in hada lii daal nekkul waa ji nekkul waaye lim fi indi di alquraan nekkul lislaam nekkul illaa lu dul sihrun njibar la mubiinun gu leer alquraanam jii du dara dul njibar gu leer la wa maa aataynaahum suñu borom ne taman nag dikkalu ma leen woon de